bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmaciin amma bacd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabu llahi tabaaraka wa tacaala wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam wa charra al umuuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar mbokki jullit yi noo ngi dellu si di sant borom bi tabaraka wa taala di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg a wàcc ci kawam moom ak i saabaam ak waa këram ak ña ginnaaw ci ak rafetal ba ilaa yawmi diin di si ci téere bi ñu di tanbihaat ala axkaam taxtassu bilmuminat bu cheikh Saalih ibni Fawzaan al-Fawzaan xafidahu llahu taala di ay bàyyiloo xel yoo xam ne ci ay atte yi jigéeni julit ñi jago ci jotaay bi weesu cheikh bi tàmbali woon atte yi aju ci alxaydu wa axkaamu muy mbaaxu jigéen ñi di ay règle ak at atte aju ñu taxawoon ci fi muy waxee faaidatun fi xukmi alsufrati walkudra bu ne borom bi tabaraka wa taala dinañu jël loolu tey ak li aju ci naka la ndaw si di xamee ne mbaaxam mi jeex dagg na ak lan moo ko war fekkee mbaax moomu dagg na jeex na lan moo ko war kon loolu mooy bindu tey bi bu neexee borom bi tabaraka wa taala alcheikhu saalex xafidahu llahu taala wax ne alsufratu sheyun kalsadid yacluuhu sufra walkudratu sheyun ka lawni almaai alwasix alkadir li ñu tuddee alsufra walkudra ñaari melokaan la yoo xam ne deret ji génn ci ndaw si da koy melowoo ñu koy melal naan sufra mu ne bu fekkee sufra la dafay mel ni genre dëtt man du nekk deret joo xam ne ju set wecc la deret maanaam ñu xam ne lii deret la mu xonq cur ñu xam ne deret la déedéet waaye dafay rax bu fekkee sufra dafay rax mu ne mel ni dët shay'un ka sadid yaaluhu sufra loolu mooy sufra bu fekkee kudra mu ne shay'un ka lawni al maai al wasiq al kadir kadalika deret ji dafay xew dafay xaw a jege am ndox maanaam bu nekk deret ju set wicc nekk deret waaye dafa mel ni deret ju ñu rax ak am ndox mu xaw a weex loolu kudra la waaye ñaari mbir yi comme ni muy ñëwee insha allahu taala ci biir li ci règle ak li ci cosaan mooy ne bu fekkee ne ndaw si lii da koo gis ci biir aadaam maanaam mu lëkkaloo ak aadaam fan ya nga xam ne ci la daan gis mbaax wala si la mbaaxam di jeexe mu gis lu mel noonee na jàpp ne mbaax may continuer ba léegi bu fekkee ne nag fan ya nga xam ne moom la daan gis mbaax jeex na dagg na ba noppi mu doog a gis sufra wala kudra maanaam façon bii ñuy wax ni bu boobaa du ko jàppee dara bu ko teree julli bu ko teree woor bu ko teree mboolem liñ li ñu waxoon ne dafa aram ci moom dina leer ci biir incha allahu ta'ala. moo tax mu ne fa ida xaraja min almarati kudratun aw sufra fi waqti caadatiha bu fekkee ne ndaw si dafa gis lu mel ni sufra te moom lañ la wax te mooy deret joo xam ne dafay mel ni lu rax lu mel ni dët te jamono jam koy gis mooy ci jamonoy aadaam la ko gis fan yi nga xam ne mooy mbaaxam ci la ko gis lan mooy atteem fa innaha taatabiruhuma xaydan yaxudaani axkaamahu saabiqa dafay jàpp ne lii mbaax la ba léegi dafay jël attey mbaax lépp luñ ko tere woon dafay wëy di ko bàyyi wa in xaraja min almarati fi waqti fi gayri waqti alxaaja aada wa in xaraja min almarati fi gayri waqtil aada bu fekkee ne nag lii da koo gis ci waxtu woo xam ne aadaam jeex na du fan yooyu lay gis règle ci la ko gis lan moy àtteem fa innaha la taatabiruhuma shay'an du ko jàppee dara du jàpp ne lii mbaax la du jàpp ne règle wa taatabiru nafsaha tahiran dafay jàppee boppam ne ku laab la lii du kote def lépp lu mu war a def ci mbir yi ko war te loolu yi eh, ak dëppoo la ci mbooleem boroom ngir yi ñeenti ngir yi di abu xanifa ak malik ak ashafii ak ahmad dëppoo nañ ci loolu ne ndaw si bu fekkee dafay gis ay réglam ba ci fan yu mujj mu gis lu mel nii li ñuy tuddee kutura ak sufra mooy ñi leen ko melale léegi dafay jàpp ne règle bay jeex mooy continuer ba léegi ci jeexantal bi la toll bu fekkee ne nag jamono jam ko gis règle ba jeex na ba noppi mu doog koo gis boobaa dafa dafay jàpp ne ku laab la dara dalu ko loolu la tegtal indi na si xadis Ummu Atiya mu ne li qawli ummi atiya radiyallahu anha kunna la na'uddu alqudrata walsufrata ba'da altuhri shay'a xadis boo xam ne nee na rawahu abu dawud alallaamatu alalbani raximahu llahu taala wéral na ko xadis bu wér la moom ummu atiya mu ne ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom jigéen ñi da jàppee lii di kudra ak dara duñ ko jàppee dara waaye kañ gannaaw bu ñu laabee ba pare maanaam gannaaw bi nga xamee ne moom ndaw si laab na regle mi jeex na ba noppi muy soog a gis kudra wala soufra du ko jàppee dara ndax saxaaba yi saxaab saxaabiyaat yi mooy saxaaba yi loola lañu tuxal te lii lañuy tuddee sunna lahu xukmu rafa ndax lan ci jamono yenente wasallam la xewee moom umu atiya wax ji wax kunna ay fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yenente bi la sallallahu alayhi wa wasallam yenente bi sallallahu saxal leen ci loola saxal leen ci loola mu ne wa rawahu albuxaariyu duna lafdi bada tuhri xadis bi ñu wax léegi alimam abi daawud moo ko solo xadis bi tam mi ngi ci albuxaari albuxaari solo na ko waaye moom dolliwu si bada tuhri dafa wax rek kunna la nacuddu alqudrata walsufrata shay'a waaye lii moo koy firi benn riwaay bi moo koy firi maanaam gannaaw bi ndaw si deretam ji daggee ba noppi maanaam réglam yi jeex lay doog gis kudra wala sufra bu booba du ko jàppee dara moo tax mu ne wa hada lahu xukmu rafi inda ahli alxadit lu mel ni dafay mel ni xadis bu yenente bi soo wax loolu mooy rafa dafay jël attey lu yenente bi soo salaam wax ndax lan li annahu yuctabaru taqriran min annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax dafa mel ni yenente bi moo leen saxal si loolu jigéen ñi noonu lañ daan def ci jamonoom te waxu leen dara mu ne nag xadis bi lees ciy déggee wa mafhumuhu li ñuy déggee ci xadis bi ndax dane baada tuhri an alqudrata walsufrata qabla tuhri xaydun a axkaama kon xadis bi li ñu ciy déggee mooy bu fekkee ne kon kudra bi ak sufra bi mi ngi ko gis ci jamonoy règle am dafay jàpp ne règle la dafay jàpp ne règle xadis bi loolu lay loolu lay loolu lay loolu lañ si déggee kon ñu delluwaat ci qaida biñ waxoon sànq te eh, boroom xam-xam yi madahib al arbaa dëppoo ci te mooy lii di kudrak sufra ndaw si bu ko gisee imma mu gis ko ci jamonoy aadaam wala mu gis ko gannaaw ba aadaam jeexee ba noppi bu fekkee ci e, biir aadaam la ko gis wala bi aada bi di jeex fan yu mujj yi day jàpp ba léegi loolu mooy continuer maanaam mbaax mi mooy continuer bu fekkee ne gannaaw ba mu laabee ba noppi la koy doog a gis du ko jàppee dara mu daal di tuxu ci li ñu waxoon sànq ma alladi taarifu bihi al mara nihayata xaydiha ndaw si nan lay xamee ne aadaam jeex na nan lay xamee ne ay réglam jeex na mu ne tu'rafu taarifu dalika bi inqitaa'i dami wa dalika bi ahadi alaamatayn ndaw si ni muy xamee lool mooy deret jooju ñu la waxoon ne mooy génn si moom daldi arrêté génnatul léegi deret jooju ñàkka génnam ak arrêté gi muy arrêté am na ñaari màndarga ñaari màndarga mooy wane ne deret ji jeex na al alaamatul ula mandarga bi ci jiitu nuzulul qassa al bayda wa hiya bi fathi al qaaf maaun abyad yatbacu al xayda yushbihu maa al jis qad takunu bi gayri lawni al abyad aw lawni al bayaad faqad yaxtalifu lawnuha bi ixtilaafi axwaali nnisaa mandarga bu njëkk bi ndaw si di xamee ne ay réglam jeex na deret ji arrêté na mooy mu gis li ñuy tuddee alqassatu albayda te jigéen ñi di ko wax perte blanche bu ko gisee loolu mandarga la ci ne deret ji jeex na ndax nee na nee na loolu ndox la moo xam ne dafay weex dafay ñëw après deret ji bu deret ji jeexee moom moo say toog dafay xaw a niroog nee na laçon al al jës laso loolu lay xaw a niroon mu ne mën naa sax bañ a weex mën naa sax bañ a weex ndax lool yi nee na dafay wuute mi ngi dépendre si jigéen ñi ndax lii di mbaax dafay wuute lool ci jigéen ñi dafay wuute lool ci jigéen ñi su nekk ak sa axwaal am na ñoo xam dañ koy gis am na ñoo xam duñ ko gis li ñuy tuddal xasal bayda am na ñoo xam dañ koy gis am na ñoo xam duñ ko gis am na ñoo xam ko gisee mën naa weex comme ni mu ko waxee am na ñoo xam ne mën naa bañ weex comme ni mu ko waxee fii wa qad takunu bi gayri lawnil bayaad kadalika bokk na ci wuute gi jigéen ñi di wuute ci loolu maanaam am na ci ñoom ñoo xam ne kii ni muy xamee aadaam ne fan yii la yi lay toll ñeent wala juróom wala juróom benn fan wala nangam am na koo xam ne moom aadaam rek leewul noonu adam rek leewul noonu rawatina jamono ji comme ni ko boroom xam-xam yi di waxee ñoom Muhammad ibnu al Uthaymin ak yu bari nga xam ne dañ leen laaj loolu ci ay fatwa yu bari nee na jamono ji nga xam ne jigéen ñi Eh, ñenn ñi si ñoom dañuy utiliser ay pilule ak ay dinaan ay mbir ak yooyu dafay dem ba li nga xam ne tabia la woon si ñoom tax ñu koy tudd ak dima al tabiiya deret yoo xam ne naturel la doon génn nekkatul lu naturel léegi dafay varier di jaxasoo si ñenn ñi te looloo koy waral loolu mooy màndarga mu njëkk bi al alaamatu thaniya ñaareel màndarga bi wane ne deret ji jeex na mbaa xam dagg na jeex na set na mooy aljufuuf wa huwa an tudxila xirqatan aw xutnatan fi farjiha summa tuxrijuha jaafatan laysa alayha sheyun la min addami wala min alqudrati aw sufa mu ñaareelu màndarga bi mooy mu wow koŋ wow gi nag nan la koy xamee nee na mooy mu dugal ci pëyam moom ndaw si morceau wala coton te bu ko génnee du ànd ak lenn ci deret du ànd ak lenn ci kudra ak sufra bi leen waxoon sànq ndax waxoon nañ la sànq ne kudra ak sufra bi te mooy deret yoo xam ne seetul wecc bu xaw a niroog dëtt la wala mu xaw a euh, jaxasoog ndox bu boobaa dafay jàpp ne kon des na waaye fekkee dafa wow koŋ gisul dara loolu mooy ñaareel mandarga bi ne deret ji dagg na mbaa xam jeex na kon ñaari màndarga yi nee na la ndaw si xame xamee ne aadaam jeex na lépp luñ ko tere woon comme ni muy ñëwee insha allahu taala euh, lépp luñ ko tere woon ci ñàkk julli ak ñàkk woor ak yu aju ci loola dafay daal di deñ moo mu teg ma yalzamu alxaida inda nihayati xaydiha lan moo koy war bu fekkee ne léegi aadaam jeex na fekkee ne mbaax mi dagg na jeex na lan moo ko war moom ndaw si mu ne yalzamu alxaida inda nihayati xaydiha an taghtasila wa dalika bi an tastacmila almaa bi niyati altahara fi jamici badaniha la ko njëkk a war mooy mu sangu farata la ko njëkk a war mooy mu sangu farata te nee na mooy mu utiliser am ndox sangu ci mbooleem aw yaramam ndox mi na yegg ci mbooleem aw yaramam waaye mu ànd saaj yéene yéeney laab du sangu sangu habitude nii rek déedéet na ànd ak ndax yéene bi mooy tàqale diggante jaamu yàlla lu dul jaamu yàlla yu mel ni rek tamit góor goo xam ne dafa waroon sangu janaaba faw mu yéene buy sangu lan moo différence bi bu fekkoon ne moom sangu da koo war mu war a yéene sangu boobu mu fàtte ne moom sax sangu war war na ko waaye daal moom si journée bi sangu na dugg moo xam dugg na si géej sangu wala dugg na si dex sangu wala dem na si douche bi sangu ba set sangu ba set mu dem ba toog julli jot xelam nu yar ne moom sangu farata waroon na ko kooku naka lay def ndax day julli ndax sangu ba mu sangu woon bu njëkk daanaka ndax sangu woon naa rek léegi jeex na déedéet àndul ak yéene yéenewul woon rafal janaaba yéenewul woon laab kon dafay dem sangu ji waat loolu it ndaw si bu fekkee ne moom yéenewul sangu farata même bu sangu woon mille fois ci jour bi te yéenewu ko bu waree julli dafay sangu sangu farata yéene raf al xadath tax mu ne fii bi niyati tahaara kon loolu lu jara bàyyi xel loolu la si tegtal maanaam sangu bi nga xam ne ni war na ko euh, balaa xadis bi aaya ba ñu jiitaloon yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee euh, si jigéen ñi bu ñu gisee mbaax hmm, dana woon bu ñu leen jege lu dul ñu laab xataa yatahurn waaye yamul si lool daf saa teg na fa ida tataharna ñu waxoon foofu ne kon ñaari mbir la aaya ji làmboo laab gi muy laab ci deret ji arrêté na loolu lañu ñuy tuddee ak tahur waaye at tatahur mooy sangu ga sangu sangu ga sangu kon ñaari mbir a ko war bu fekkee Eh, mbaax ma jeex na mu sangu farata mu indi si xadis mu ne li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fa ida aqbalat xaydatuki fa daci salaata fa ida adbarat faghtasili wa salli rawahu albuxaari xadis boobu na alimaam albuxaari soloo na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ndaw sa ne ko bis bu sa mbaax mi dikkee na nga bàyyi julli bul julleeti na nga bàyyi julli waaye bu jeexee bu jeexee fartasili na nga sangu wa salli nga julli na sangu te julli kon la ko njëkk war mooy mu sangu farat mu ne wa naka lay sangoo nag naka lay sangoo an tanwiya comme niñ ko waxoon léegi la sa jiitu mooy yéene an tanwiya rafa al xadasi mu yéene teggi xadas bi mu àndal te mooy ñàkka laab gi mu àndal wala awi taharata wala mu yéene ak laab ne moom dama dafa bëgg a laab ngir julli li salaati wa naxwiha ak lépp luñ ko tere woon te ñàkka laab gi waral ko dafa yéene ci sangu boobu ne loola lay teggi ci kawam thumma taqulu bismillah mu daal di wax bismillah buy sangu waaye bu fekkee ci biir la nekk la chaque du ko wax du ko génne du ko wax du kenn du tudd yàlla subhanahu wa taala ci ci biir wanag na ko wax si biiram thumma tufiidu almaa ala jismiha mu daldi nag jaarale ndox mi si mbooleem aw yaramam li ñuy tuddee at taamim maanaam na fexe ndox mi yegg ci mbooleem aw yaramam wa turwi usula sha'ri ra'siha mu fexe ndox mi yegg ba si deru bopp ba bu jigéen la joo xam ne maanaam dafa bari kawar na fexe ndox mi yegg ba ci deru bopp ba wala yalzamuha naqduhu in kaana madfuran wa innama turwihi bilma warul si moom bu fekkoon dafa lettu nee na mu firi letti ya loolu du firi yi du war waaye na fexe même bu fekkee ne dafa lettu na ndox mi yegg ci deru bopp ba ak mbooleem aw yaramam loolu mooy liy farata si sangu kon da gis ne sangu am na euh, sifa mustahabba ak sifa mujzia lii ñu wax fii mooy sifa mujzia lii bu ko defee am na sangu yéene fexe ndox mi yegg sa mbooleem aw yaram même bu fekkoon ci géej la dugg walla ci dex am na sangu farata ànd ak yéene waaye dafa am beneen melokaan boo xam ne mooy li ñu tuddee sifa mustahabba euh, façon boo xam ne moom lañu sop sopp te mooy euh, ni yenente bi sallallahu alayhi wa jàngalee sangu farata nga defe ko noonu loolu dañ koo sop dañ koo sopp waaye moom cheikh bi fii si ak tënk dalaa indil rek euh, loo xam ne boo ko defee Eh, am nga sangu mu ne wa in istacmalat sidra aw al mawaad al munadifa maa al maai fa xasan bu fekkee ne dafa jëfandikoo eh, xobi siddéem bu njëkk daan nañ ko jëfandikoo wala bu dee jamono ji nee na produit yi nga xam ne dafay setal saabu wala yu mel noonu ngir setal mu ne fa xasanun dara new mbaa mu sangoo saabu ba set ba noppi yéene sangu farata ndoxum kese loolu bu ko neexee mu def mu ne wa yustahabu sopp nañ ci moom axdu qutnatin fiha miskun aw gayrihi fiha miskun aw gayruhu min altibi tajcaluha fi farjiha bacda aliqtisaal li amrihi asmaa bi dalik rawahu muslim sopp nañ ci moom moom ndaw si mu jël coton mu jël coton def ci gët gët bu mel ni misk gët mooy parfum bu mel ni misk wala lu niroog loolu def ko ci pëyam bu sangoo ba noppi ndax nee na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digaloon na ko asma radiyallahu taala anha xadis boo xam ne mi ngi ci muslim loolu luñ sopp gannaaw gi cheikhu saalex indi fi masala mu ama ama am solo ci loo xam ne jigéen ñu bare bare bare dañ koo réere ci mbir mi anam bu setee ak julli te mooy wax ji wax ne iza tahurat al xaaid aw nufasa qabla gurubi shamsi lazimaha an tusalli ad-duhra wal asra min hada al ndaw si bu fekkee dafa laab moo xam ki doon gis mbaax la moo laab wala jigéen ju amoon doom daan gis deret moo laab ñoom ñaar ñëpp ñoo yam àtte bi bu fekkee ne dafa set ci journée bi lu jiitu jant bi di so fekk timis jotul maanaam ci journée bi la set fekk jant bi sowul tisbaar ak tàkkusaan da ko war julli bu mu ne man comme avant timis rek la laa set tàkkusaan laay fay wala sax duma julli tisbaar laa tàkkusaan timis mooy waaj a dugg timis daal di koy julli déedéet timis jotul dafa set timis jotagul tisbaar ak tàkkusaan yépp lay julli wareef la ci moom wa man tahurat minhuma qabla tuluci alfajri lazimaha an tusalliya almagriba wal isha min hadihi bu fekkee ni dafa laab ci guddi gi feek fajar gi xarul ci guddi gi la laab te fajar jotagul na yëg ne dafa war a julli timis dafa war a julli geewe na yëg ne dafa war a julli timis dafa war a julli geewe ci guddi googu mu ne ndax lan li anna waqta alsalaati althaniya waqtun li al ula fi xaali al udr julli yi nga xam ne dees koy boole muy tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee benn waxtu lay am ci si benn waxtu la tisbaar ak tàkkusaan ñoo bokk waxtu ci ki nga xam ne dafa am ngànt comme kiy tukki kiy boole nga gis ne comme tisbaar ak tàkkusaan ñoo bokk benn waxtu tàkkusaan waxtoom kañ lay jeex nga xam ne waxtu darura fekk timis bi jant bi sowul da koy julli si darura kon fekk timis jotul moom ndaw si na yëg ne comme ñaari waxtu yooyu benn waxtu la dafay julli tisbaar dafay julli tàkkusaan kadalika timis ak gee ci darura ñoom ñoo bokk waxtu fekk fajar gi xarul ki nga xam ne nii la moo ko kii woon dafay julli gee fekk waxtu gee wi dafay continuer fekk fajar gi xarul ci darura kon bu fekkee dafa laab ci guddi gi te fajar gi xaragul na yëg ne dafa war a julli timis dafa war a julli geewe lii laa wax ne ñu baree baree bari dañ ko réere qaala cheikh alislaam ibnu taymiyata raximahullah fi lfatawa mu ne cheikh alislaam dafa wax ni wa lihaada kaana jumhuru lulama mu ne lii tax lu ëpp ci boroom xam-xam yi ka malikin wa shaafi'i wa ahmad ku su mel ne alimaam malik alimaam shaafi ak alimaam ahmad ida tahurat alxaaidu fi axiri nahaar sallat duhra wal asra maan lan moo doon seen ngir mooy ne bu fekkee ne moom ndaw si dafa laab feek jant bi sowul dafay julli tisbaar dafay julli tàkkusaan wa ida tahurat fi axiri lleyl sallat almagriba wal ishaa jamian bu fekkee dafa laab ci guddi gi feek fajar gi xarul dafay julli timis dafay julli gee mu ne kama nuqila dalika an abdirahman ibni awf wa abi hurayra wa ibni abbas nii ñu ko jëlee ci ay aima yi ni bi malik ashaafi ak ahmad noonu lañ ko jëlee si saxaaba yi ku su mel ne abdirahman ibni awf ak abu hurayra ak ibni abbas ñoom ñëpp loolu lañ daan wax mu ne ndax lan li ann alwaqta mushtarakun bayn alsalaatayn fi xaali alcudri ndax ñaari waxtu yooyu benn waxtu lay nekk ci ngànt tisbaar ak tàkkusaan benn waxtu la timis ak gee benn waxtu la ci ngànt fa ida tahurat fi axiri nnahaar fa waqtu duhri baaqin fa tusalliha qabla al asr day njëkk julli tisbaar doog seeteeg tàkkusaan fa ida tahurat fi axiri lleyl fa waqtu lmagribi baaqin fi xaali alcudri fa tusalliha qabla al isha bu dee dafa laab ci guddi gi te fajar gi xaragul na njëkk julli timis doog seeteeg gee mu ne wa amma ida daxala alayha waqtu salaatin tumma xaadat li beneen masala la beneen masala la aw nafisat qabla an tusalliya فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها beneen masala la mooy bu fekkee ne ndaw si waxtu wi dafa dugg maanaam tisbaar dugg na dañu wax ne tisbaar dugg na julleegul tisbaar bu daal di gis mbaam ndax da koy fay wala julleegul tisbaar yàlla wërsëgal ko doom mu commencé gis deret ñu naan nifaas tisbaar dugg na de ndax da koy fay nee li gën a wér xawlu raajax ci masala moom mooy du ko fay du ko fay waru ko loolu waru ko maanaam waxtu woowu nga xam ne dugg fekk julleegu ko mu gis mbaax du ko fay qaala cheikh lislaam ibn taymiyat rahimahullah fi majmuc alfatawa fi hadihi almasala mu ne ci masala mii la cheikh wax ne wal adhar fi dalil madhabu abi xanifa wa malik maanaam li gën bir li gën a feeñ ci masala mi gën a dëppoog dalil mooy ngiru abi xanifa ak ngiru malik ñoom li ñu wax annaha la yalzamuha shay moom ndaw si bu boobaa dara waru ko du fay waxtu yooyu waxtu yooyu nga xam ne julleegu ko te waxtu wi génnagul mu gis mbaax mu ne li ann al qadaa innama yajibu bi amrin jadid ndax fay nee na la fay waral mooy loo xam ne lu bees la te moom jamono ja mu toog maanaam waxtu wi dugg te julleegul amoon na maanaam li ñu tuddee fursa ba waxtu wi maanaam nit ki la shakka ne julli ci premier waxtu moo gën min afdalil amal salaat li waqtiha waaye boo jullee ci digg waxtu wi laysa aleyk boo jullee ci jeexantal waxtu wi laa sima inda darura laysa aleyk shay kon ndaw si toog googu mu toogoon te julleegul nekkul woon ci mooy amoon na possibilité julli ci axir waxtu ngant dikkal ko ci loolu kon euh, dara waru ko mu indiwaat beneen masala moom la ñuy jeexalee waxtu bi dab nañu ci tënk mu ne wa ama annaimu aw innaasi wa in kaana gayra mufarritin aydan fa innahu yafcaluhu laysa qadaan bal dalika waqtu salaat fi xaqi xiina yastayqidu wa yadkur intaha kalaam cheikh lislaam ba léegi dafay tuxal ci wax cheikh lislaam ci ki nga xam ne dafa toog waxtu wi dugg te julliwul hmm? ndax dara war na ko mu daal di ciy tuddaat keneen maanaam kii nelaw wala ki fàtte ki fàtte wala muy nelaw kooku nee na euh, deful lu ko warul loolu lañ ci tafriid mooy nga nga sàggan sàgganul waaye dafa am ngànt kon jamono ja mu yeewoo wala jamono ja mu fàttalikoo ne waxtu yi dugg na jamono jooju la ko war jamono jooju mooy waxtu julli si moom te loola lu wér la kon daal ci gàttal bi mooy tënk masala mi mu jeexale te muy masala moo ama ama am solo euh, ñu war ko bàyyi xel ci euh, buntu bi mu des beneen buntu moom lañu jeexale jeexalee ci lu aju ci axkaamul xeyd ñu tuddal istixaada wa axkaamuha te moom it deret la joo xam ne lu jiitu nifaas nifaas it dina ñëw deret la joo xam ne ndaw si mën na koo gis waaye dafa wuteeg xew ndax xeyd lu maanaam règle lu règle la lu ñu xam lii nag moom dafay génn te du xeyd règlewul lan mooy ay atteem ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain